ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu yeggale insha allah fi nga xamante ne moom lañ tolloon ci taysiir bi wasilatul munaafi nazm asma'illah husna Seydi Hajji Maalik radiyallahu tabaaraka wa ta'aala anhu waradahu ya adlu ya sami'u wasi'u ya basiru ba'isu ya latifu ya mu zillu allah allah xam nga waxoon na mu'izz en fait tur yàlla yi dafa am yoo xamante ne dañuy genre dañuy opposé maanaam dañuy jiwatloo dañuy dañuy dañuy jàkkaarloo wala ñu nekk yoo xam ne ay addaad lañ maanaam dañuy opposé dañuy nekk loo xamante ne contre euh, dañuy contradictoire mais loolu dafa fekk li mu aju ci melo yi moo tax waxoon nañ li nga xamante ne moom moo indi melo yi ak tur yi fi ñu jógee biñ ci biñ ci bi waxoon nañ ko wallahi alhamdulillah bi ñu ubbi yàlla rahman ya rahim ya malik wala hmm? waaw ah, mu'izz mooy kiy joxe teranga waxoon nañ ko ki nga xamante ne moom mooy joxe ak nooteel ak notoriété ak nguur mooy mu'izz moom mooy ki nga xamante ne moo fal yenn nit yi teg leen ci wetam jegeñ leen ñu jegeñ ko ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay soppeem mu yëkkati leen am ñu mu tànn ci biir nit ñi jox leen ak teraanga fexe ñooñu maanaam def ba ñooñu ñu xam ko ñooñu mu yëkkati ñenn ñi jox leen ak teraanga ba nga xamante ne dañuy bokk ci waa na ëllëg yàlla ñu yàlla boole ci groupe boobu léegi mu lu mooy ki nga xam ne moom mooy kiy toroxalaate allah yal nañ yàlla sàmm ki nga xamante ne moom mooy jël nit ñenn ci nit ñi wala yenn ci mbindeef yi mu tànn leen wàcc leen ba ñu suufee comme ni ñu ne xaafidu mais ñii bu boobaa da leen di teg li nga xamante ne moom maanaam da leen di teg li ñuy wax ak zëll ak zëll moom mooy ak toroxtaange ak doyadi sama borom subhanahu wa ta'ala moom moo koy tegaate mooy kon al muzil nga xamante ne dafa jël ñenn ñi nga xamante ne dañuy ngand ngand lu di puuk réew mu jël leen wàcc leen suufal leen doy dil leen moom mooy jël képp koo xamante ne da ngay xëccoog moom nguur gi mu doy dil la képp koo xamante ne nanguwuloo sàmm wommatu ci li nga xamante ne moom la bëgg mu teg ci yow ak doyadal ak toroxtaange loolu moom mooy al muzil moom mooy sama borom yaa adlu yow mi nga xamante ne yow yaa ci maandu gis nga sama borom subhanahu wa ta'ala yooyu yëpp mu def maam ci adlu la ko def ak maandu te maandu te nag buñ ko waxee mooy le fait que ñuy topp maanaam ñuy ñuy ñuy doxal li nga xamante ne moom lañu war a def maanaam te di soppandiku ci anam goo xamante ne du ñu tooñ kenn loolu mooy maandu te maanaam di doxali doxalin woo xamante ne tooñ du ci am tooñ nag ni nga xam ne noonu la waa ahlu wal jamaa gisee tooñ ne loolu mooy tooñ mooy di soppandiku ci jëfi jàmbur ci lu dul loolu mooy tooñ soppandiku ci yëfi jàmbur ci lu dul ndigalam wala boog nga teg nit loo xamante ne maanaam nga am koo teg loo xamante ne maanaam du sa du du maanaam du du droit amoo droit teg ko ko amoo droit teg ko ko loolooy tooñ yooyu yëpp nag dañoo jomb ci yàlla moo tax àddl ci asma yi tur yàlla yi nga xamante ne zaatiya lañ maanaam jëmmi borom subhaanahu du melo ci moom zaatiya la ci moom maanaam dafa nekk loo xamante ne obligé noonu lay mel maanaam essentiellement son essence dafa intrinsèque ci moom sans borom subhaanahu dafa munul tooñ dafa nekk koo xamante ne tooñ dafa munte ne ci moom dafa impossible ñu imaginer ko ci moom dafa am loo xamante ne xel dana la ko mën a jox sans borom subhaanahu wa ta'ala bu ñu am na yoo xam ne bu ñu ko waxo bu ñu bu ko waxul woon mën nañ ko bañ xam mais masalan ne yàlla du tooñ loolu am xel moo ñu koy wax loolu moom moo tax xattaa dogal yi parce que bu ñu gisee ni lépp sans borom moo ko dogal parce que gis nañ tur yi mooy def lii mooy def lii gis nga ni ñoom ah moom mooy mu'izz mooy kiy joxe teranga nooteel mooy munzil mooy ki toroxalaate moom mooy ar-rafi' mooy ki yéegatiwaat moom mooy al-xaafid mooy ki doyadalaat dinañ gis insha allah yeneen ni ad mooy ki loraate an-nafi' mooy ki jariñaat et cetera yàlla moom mooy def lu ko neex inna allaha yaf'alu ma yasha yàlla mooy def lu ko soob lu ko neex kom lépp ci dogalu yàlla la amee ñaari possibilité moo mën ne mooy soit ne masalan tey ki nga xam ne daf ko jël masalan bind ko ci ndo ci mbir ci ci sob ci coobaram dogal ci moom li muy dogal ci moom mu dëng mu jubadi mu weddi yàlla nekk yéefar ci ci coobare yàlla mu jël ko dugal ko biir safara ci coobare yàlla yépp ci coobare yàlla la yàlla la neex su fekkente ne loolu la ñaari possibilité moo mën ne soit ne kooku noonu yàlla da ko tooñ wala mu am ci ginnaaw benn secret boo xamante ne yàlla moom moom la ñuy wax sirrul qadar mooy sëkk rek ndogal loolu yàlla moo ko xam comme nag xam nañ ni du tooñ parce que tooñ dafa intéresse maanaam dafa munul ne ci yàlla parce que tooñ ki ko man mooy ki nga xamante ne moom moom muumul li muy li ci li muy soppandiku maanaam administration bi mu def wala manipulation bi mu nekk di def muumu ko am kookoo mën a tooñ du dëgg wala kii mën a tooñ mooy ki nga xamante ne li muy def maanaam ak droit da ci amul ab droit te loolu lépp dafa deñ ci yàlla sama borom subhaanahu wa ta'ala moo bind mbindeef yi comme ni mu ko neex ni ki noonu moom mooy dogal ci ñoom lu ko neex kon mais nag am na kon derrière ci ginnaaw loolu am na lu ñuy wax sirrul qadar muy sëkk rek ndogal loolu nag sama borom subhaanahu wa ta'ala moo ko dencal boppam kon sama borom mooy al adl lépp loo xamante ne daf ko ah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sama borom subhaanahu wa ta'aala kàddoom yëpp mat na sidqan li nga xam ne mooy wax dëgg la adla li nga xam ne moo ci àtte maandu la yaa sami'u yow mi nga xam ne yow yaay ciy dégg sama borom subhaanahu dafa am melo woowu mu nga xam ne ñoo as-sam'u bokk na ci melo yi nga xamante ne mooy yi ñu gën a saxal yi nga xamante ne fondement melo yi ci yooyu lañ mooy as-sam'u mooy ak dégg sama borom subhaanahu dégg nag buñ ko waxee mooy le fait que muy am accès ci lépp loo xamante ne son moo ko produit maanaam son la ba nga xamante ne sama borom subhanahu wa ta'ala déggam amul limite amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem amul limite ah, ba ci dukkatu mbelentaan xorondom bi nga xamante ne mi ngi ci lëndëm goo xam ne guddi goo xam ne dafa kukk lëndëm kukk la ànd ak muy taw guddi googu nga xam ne day taw mu lëndëm ci biir àll ba pare mu nekk ci biir doj euh, loolu dukkat boobu sans borom da koy dégg subhaanahu wa taala sans borom amul lu mu dul dégg li nga xamante ne moo nekk ci xol yi nit ki sax li muy wax di ko xalaat ci xol di ko wax mu nekk xol xam nga xol day wax hmm? muy wax loolu sans borom mu ngi koy dégg subhaanahu wa taala sa xalaat yépp mi ngi koy dégg amul dara lu yëngatu ci asamaan suuf si lu dul mi ngi sama borom mi ngi koy dégg subhaanahu wa taala euh, nit nag dina yegg ci boromam subhaanahu wa taala foo xamante ne sama borom mooy wëlbati ku nekk dégg-déggam comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ci xadis qudsi bi waaw fa iza sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtashu bihi sama borom subhaanahu wa taala moo xadis euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu bu nekk sax imam al-Bukhari rahimahullah ci xadis qudsi la mu ne nit ci dina ma jegeñ di ma def di def sama farata yi ba pare après muy def samay naafila di sàkk di ma jegeñ ci naafila yi loo xam ne teguma ko moo ko def rek ba keroog ma sopp su ma ko soppee nag maa nekk dégg-dégg maa nekk dégg-déggam bi muy dégg subhaana rabbi maanaam borom bi mooy nekk dégg du ne dégg-dégg borom bi mooy dégg-déggam moom déedéet borom bi mooy dégg-déggam moom subhaana wa subhaanallah waaw ah. mooy maay doon gis-gisam bi muy gisee maanaam vue mooy nekk loxoom bi muy laale mu joxe yooyu exemple ndax yooyu ah, yooyu dañoo sori mais làmmiñ parce que loolu li ñuy li ñu koy utiliser bariwul par rapport ak làmmiñ par exemple xam nga li ngay utiliser sa loxo ak li ngay utiliser sa bët ak sa dégg-dégg sa déglu boo ko comparé li ngay utiliser sa làmmiñ da gis ne li ngay utiliser sa làmmiñ moo gën a bari ba pare làmmiñ moo gën a naqaree contrôler donc làmmiñ bi ci la bokk xol bi xol bi mënoo ko contrôler sax daanaka ak sam xel lépp ko maanaam nit ki dina yegg foo xam ne léppam yàlla lay doon alors léppam yàlla lay doon fait euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane xijaabuhu nuur borom subhaanahu wa taala kiiraayam leer la kiiraayam rideau bi leer la law kushifat la axraqat subuhaatu wajhi mantaha ilayhi basaruhu min xalqihi xadis mi ngi ci saxi imam muslim rahimahullah yenent bi sallallahu alayhi kiiraayu borom bi subhaanahu wa taala leer la law kushifat suñu ko wuññi woon leer googu suñ ko wuññee la axraqat géñ naa ni kon dana lakk subhaat wajhi subhaat ndaa am ñuy ci sabha subha mooy subha mooy euh, euh, xam bu ñu naan sabax mooy setal na beñal la bàkk na kañ na set wala mais bu ñu nee subha fii li muy tekk dëgg-dëgg mooy naafila maanaam jëf yi nga xam ne mu ngay def pour naafila borom bi subhaanahu wajhi ji maanaam jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala xam nga naan wajhullah dafa am ñaari côté dafa am wajh boo xamante ne loolu mooy zahir côté zahir loolu mooy comme par exemple bu ñu naan fa ay na ma tollu fa sama wajhullah foo leen mën a nekk sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi fa maanaam da ngeen fa jàkkaarloo loolu mooy wajhullah maanaam xar kanam borom subhanahu wa ta'ala bu dee ci waxin noonu lañ koy wax parce que langue langue yi dañoo pauvre comme ni ñu koy waxee woon pour déterminer exactement meloy borom bi subhanahu wa ta'ala langue yi dañ ci pauvre mais loo xamante ne dinañ mën a adapté à peu près suñu dégg-dégg ñun ànd ak ne meloy borom bi subhanahu wa ta'ala meloom yi kenn du ko xam dañ koy dañ koy yëg kenn du ko xam dañ koy yëg maanaam masaa'il zawqiyya lañ du masaa'il ilmiyyatun mahd du añ masalay xam-xam kese masalay yi maanaam yu zawq la ñuy wax goût mais firim dëgg en français normalement mooy sensation spirituelle maanaam ay masala la sensation spirituelle la voilà euh, léegi mu ne kon lii alors que bu ñu nee xar jëm xar kanam maanaam bu ñu nee wolof jëmm yàlla lay wax xam nga daan li wajhillahil karim def ko li wajhillah <laughs> bu dee wajh mooy xar kanam normalement bu dee français wajh danaan pour la face d'Allah mais bu dee wolof danaan ngir jëm jëmm yàlla ngir jëmm yàlla lay wax <laughs> def ko ngir jëmm yàlla léegi kon. Euh, foo xamante ne comme dañ naan jëmmam jooju maanaam meloom boobu ñuy tuddee al wajh fépp fu mu yegg ci mbindeefam yi rek mooy mooy wajh mooy zahir boobu zahir bi kon mooy côté boobu nga xam ne par exemple sooy julli te xamoo fan la xibla ne nga def li nga euh, effort yëpp foo jublu rek yàlla ne jëmm yàlla nga fa jublu nga ci dégg nga et loolu mooy zahir bi mu am baatin wajh bi melo boobu dafa am baatin tamit mooy lan mooy mooy mooy mooy xaqiqa yàlla maanaam nekk-nekkam mooy zaat maanaam la fait que son maanaam lañu naan euh, euh, nekk-nekkam dëgg-dëgg moom maanaam mooy son essence maanaam wa kullu shay'in halikun illa wajha gis nga xam ba bokkul voilà amma yu ak yuriduna wajha ñi ngi nam mu jëm yàlla ci mbir mooy loolu baatin la amma bu may julli par exemple fi may jublu kooku maa ngi jàkkaarloog borom bi subhaanahu wa maa ngi jàkkaarloog yàlla xaar mu ñëw taxaw jàkkaarloog borom bi kii dee dañ naan nañ ko jébbal borom yooyu boobu boobu zahir rek la mais baatin bi mooy bi ñuy yëg ci xol mooy bi nga xamante ne ni ngay considérer borom bi subhaanahu wa en tant que son essence sa xol di aju ci moom subhaanahu wa taala loolu moom mooy jëmm léegi nag loolu fépp fu mu yegg ci mbindeefam yi rek day lakk nee na lee kiiraay yooyu leer maanaam euh, euh, sabbal yooyu noonu day da koy lakk naafila yooyu loolu mooy lan maanaam bu ñu résumé waatee xadiis bi mooy lan mooy su may def naafila samay naafila su may def samay naafila maa ngi dégg mën naa def jur ñaari rakka juróomi rakka kii fukki rakka jaamoo ko bon subhaanahu wa ta'aala wala ma wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah maa ngi jéggulu borom bi wala ma salaatu ala nabi ma def salaatu fatiha julli ci sallallahu alayhi wasallam yépp ay naafila la ay maanaam lépp loo xamante ne bokkut ak farata naafila la may def ah astaghfirullah allah akbar su ma koy zikkar au sama borom maanaam man sama bopp rek laa yëg ak sama làmmiñ rek kay wax mu dëgg ah, sama borom am zéro pour cent ci affaire bi bu ma ci yëg dara bu lu may gën di dem na dangay sama borom leer gi nga xamante ne moom mooy bi mu may sol ci biir loolu à travers zikkar boobu à travers naafila boobu ah di jël proportion bu élevée deux pour cent muy yéeg ma am quatre dix huit pour cent may dem ba yëg sama borom subhaanahu wa ta'aala quarante pour cent mu am pour cent sama yëgu bopp dangay dem nag muy évoluer di évoluer di évoluer loolu masala maanaam lu ñu yëg la du maanaam dañuy expliquer nii mais lu ñu yëg la pour di évolution c'est voilà lu sensation spirituelle la euh, lu muy gën di dem da dem ba nga xamante ne da ngay mujj a nekk yow cent pour cent borom san subhaanahu wa ta'aala bu boobaa nag léegi nag boo demee ba da léegi nag acca lépp ubbeeku ci yow nag yàlla nekk sa dégg-dégg dégg nekk sa gis-gis sa lépp nekk yàlla nag sa loxo bi ngay laalee sa lépp nekk yàlla subhaanahu wa ta'ala ah, ah, mooy nit ki day dem loolu fanaaw beneen affaire la en fanaaw xam nga nit dina yegg degré bii ma wax sànq te du def li ñuy wax al fanaaw fanaaw sensation la boo xam ne day ba pare fanaaw du perpétuel maanaam du ne saa su ne nit ki day ne ci fanaaw fanaaw day am ay moment kese comme li Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu tabaaraka wa ta'ala warda nabi dani nit dëgganteem ak borom subhaanahu wa taala dina yegg ci degré boo xamante ne ci yegg ci yàlla day dem ba nga xamante ne yëg-yëgam googu muy nekk day dem ba jeex ci yàlla loolu mooy fanaaw fanaaw mooy jeex extinction ci biir yàlla da ngay dem dangay ngay jeex tàkk ci yàlla mooy fanaaw nit ki su demee ba yegg foofu noonu ci degré ci yëg-yëgam da ngay gis dootul gisati boppam moom léegi day day nekk koo xam ne extinction moo am ci moom maanaam dafay jeex day day amatul existé tul yàlla moo existé ci moom ci biir loolu nag ngay déggee par exemple Abu Yazid al-Bistami radiyallahu naan subhaani maa a'zama sha'ni tudd naa sama sell nga ba gàcce ngaa laa maaman sama mbir ko mag maanaam ah li tax mu wax ko mooy yàlla maanaam day wax comme si day waxal yàlla maanaam li muy wax yàlla ci boppam moo ko wax du moom parce que moom yëgatul bopp bopp moom existé tul moom la Xallaaj doon wax naan ana xaq man maa yàlla waaw ak yeneen genre genre waxee yooyu loolu du rëy wala yu bi yegg niveau boobu ba koy wax ci jamono jooju noonu rëyu loolu dafa yegg ci dayog toroxlu parce que ki dem ba yegg ci dayog toroxlu moo dem ba gis ne moom amul xàqu exister yàlla mooy ci am xàqu exister ndax leneen lu dul yàlla neen la wama non wama fi jubbati illa Allah xallaaj moo ko wax waaw voilà xallaaj moo ko wax mais yooyu yëpp nag ah bon wala dinañ dem ba wax wax yu mel noonu waaw mais loolu il faut ñu comprendre ne sens boobu rek la du leneen d'ailleurs loolu noonu duñ ko wax saa su ne il faut ñu def attention maanaam nit ki du ko wax sans ne moo tax ana inna ni maanaam ne man maa yàlla par exemple kenn waru ko wax lu dul ci ñaari condition benn ngay jàng alquran alquran wax ko inna ni la ilaha illa ana fa'budni et cetera ngay jàng alquran ah wala nga yegg ci niveau boobu fanaaw boobu mais niveau boobu ku ci yegg bu ñu jëlee tàngoor tàkk-tàkk sotti la ko doo ko yëpp bu ñu la dóoree jaasi doo ko xam et cetera mais tekkiwul di di def sëy fi caaxaan di tëb di daal naan moom kii yàlla nañu yàlla sàmm nasalullah salaamata wal afiya léegi nit tamit dina yegg ci niveau boo xam ne day waxee day jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam noonu loolu am na ni ñuy jeexee ci yàlla noonu noonu la nit di jeexee ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu demee ba jeex yeneen yenent bi sallallahu alayhi wasallam tamit day dem bay wax loo xamante ne yenent bi moo ko wax moo ko war a wax maanaam maqaama yenent bi lay wax sallallahu alayhi wasallam mel ni moom boppam la mais su ci jugee après day wax ne ah attention lii maqaama yenente bi la woon du sama bos parce que d'ailleurs moo tax ku sax moo loolu tax xam-xam am xam jàng tamit ci zahir ni baax noonu moo ñu xam ne minha tabaxuru fi ilmi shariati ma ilmi al haqiqati min maal irshadi qablahuma min jalibati hururin ma shaqawati moom la Cheikh Ahmad Bamba wax radiyallahu anhu si bi muy wax xoq ci xoqal bu kaaw ci do affaire boobu lu am solo la bi muy wax ci waxu waliyu yàlla yi niñ mel mu ne bokk na ci sóobu ci seen yoon nit ki koy def mooy tabaxuru moo daa war a jiitu fii ilmi shariati ci xam-xamu sharia parce que nit bu xamul xam-xamu sharia gis waxu ñooñu day comprendre te te mu gëm leen bëgg leen day foog ne dëgg dëgg dëgg la effectivement li mu wax dëgg la fekk du dëgg maanaam du dëgg ci sharia ci xaqiqa tamit du dëgg du dëgg sauf que boo duggee ci domaine ba mu doon waxee ci fanaaw u googu ci biir xaqiqa bu voilà ci partie boobu kese kese kese la mën a nekk réalité la wax jooju mën a nekkee dëgg te mu génnaat na na ci ci période parce que fanaaw u boobu du ca jeex du ca du ca nekk éperdument tout le temps ngay fanaaw rek loolu mënta ne day am benn moment da ngay génn loolu moom la ñu tuddee albaqaaw voilà boo boo boo way fanaa ul fanaa maanaam fanaa u moom ci boppam dafa fanaa u maanaam l'extinction de l'extinction maanaam fanaa u gi moom ci boppam daa jeex moo tax ñu tuddee ko fanaa ul fanaa maanaam fanaa gi dafa jeex ñu mu doon mu lool nag la ñuy wax albaqa sax hmm, du ah, léegi. Cheikh Ibrahim wax ni. Hmm, ak ndof la. voilà maanaam mënoo cee sax parce que exactement da ngay waaw mënul nekk mënoo cee nekk effectivement voilà léegi après majnun majnun ngay doon majzub ci majzub yi ma parce que majzub yi ah da ay dof la ñu doon après mooy mooy wàllu yooyu nga xam ne dañ naan wàllu kii kii ndeysaan wàllu la mais dof la xam dof yi ngeen ñaawa wàllu yu waaw genre yooyu ngay nekk voilà kon tabaxuru da ngay géeju fi ilmu sharia ci ilmu sharia maa ilmul xaqiqa ak xam-xamu xaqiqa min qabli riyaadaat laataa sax ngay sóobu di dugg ci biir tàggat yi maanaam entrainement yi lay def loo pour nga mën a yegg ci yoon ci dugg ci yoon boobu il faut nga géeju ci ñaari xam-xam yooyu ndax lan mu ne is ndax lan irtiyaadun di tàggatu ci yoonu nitu yàlla yi maal irshaadi ak di taxaw di gindiwaate di orienté nit ñi wala di di di waaw di orienté naan da ngay tarbiya waate yow tamit qablahuma lu jiitu ñaari xeeti xam-xam yooyu nga géeju ci min jaalibaati bokk na ci liy bijji liy xëcc xuruurin ay woru ay illusion nit ki leen ci ay illusion fu mu toll day foog yu dul dëgg yu bari mu jàppe ko dëgg bu gaa yi waxee mu ne gaa yéen yéen a xamul niveau bi may waxe fekk moom moo yëgul fenn du dara ab seytaane la fekk moom seytaane la mais moom léegi day foog ne gaa yi ñoo nàndul moom niveau bi muy waxe <laughs> moo tax min jaalibaati xuruuri bokk na ci bijj ak wor ak woru maa shaqawaati ànd ak ak texe di loolu day indi texe di yàlla nañu yàlla sàmm léegi kon nit ki su yeggee suy wax niveau wu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tamit dañ ko war a xàmmee mais su ci génnee après dégg nga loolu yooyu moo tax moo tax yi ngi dégg yenn wàllu yi di wax naan par exemple maanaam wax yoo xamante ni yëpp da koy dégg naan man maa doon sauver yent yàlla Muusa maa def lii yooyu yëpp yenent wax rek sallallahu alayhi bi lañ wax ma voilà ah <laughs> voilà voilà ay xut ay xuttu baxran waqafa al anbiya bi saaxilihi xuus naa ci géej goo xamante ne yenent yàlla sallallahu alayhi wasallam ñoom ca tefes ga la ñu yam munuñu woon dugg sax xam nga loolu yenente bi la sallallahu alayhi moom rek am loolu du <laughs> dëgg voilà donc yooyu lu am solo la maanaam ñu xàmmee fan la wàllu yi di waxee d'ailleurs loolu bokk na ci impératif dafa impératif ci ku bëgg a soobu yoon nitu yàlla yi mooy muy xàmmee tamit niveau yi wàllu yi di waxe saa su pour mën comprendre seen wax dafa impératif moom mooy am Sénégal ñu naan voilà fekk ba muy wax moom dafa wax wax joo xamante ne ci maqaama yenent bi la ko waxe sallallahu alayhi wasallam wu la am yoo xam ne da ko waxee ci maqaama yenent bi sallallahu alayhi wasallam donc buñ ko jël jàppe ko noonu à la moo tax tamit lu wàllu yi wax rek bàyyi leen moo tax tamit li gën a maandu mooy nga wax noonu kalaamul awliya lastu afhamu li annani ana ana wa hum <laughs> waaw moom la Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu indi ci Masalikul Jinaan bi muy wax naan wàllu yu wax seen wax yi del wax comme li wàllu yu boobu waxoon ne maan nitu yàlla pourtant borom xam-xam bu mag la mu ne kalaamul awliya kaddu wàllu yi lastu afhamu man comprendre uma ko li tax comprendre uma ko nag dafa fekk ne li an na nii ndax kat man ana ana man may man

ñi ngi ci sama jeex man dañoo da man maa leen jël dugal leen ci man ñu jeex ci man kenn du leen xam ku dul ñoom ku dul ku dul man maanaam wàllu yu moo tax wàllu yu da ngay gis wàllu yu moom moo koy xàmmee moo koy xam ko souvent mais du ci ëpp duñ koo xam léeg-léeg nga gis ponkal wàllu yu bu mag a mag daay dañuy foog ne daa am xam-xam rek daa jàng kese wala mu mu mu mu baax rek daa baaxu baaxam rek fekk wàllu yu mag yi <laughs> waaw ñu bëri lool lool lool nag moo leen di ndax voilà ci ci wàll yi duñ leen gaaw a xàmmee ak tamit euh, xijaabul muasa xijub yu bari kii yi le fait que ñu nekk nit di lekk di naan di sangu di am ay soxla di feebar di am ay problème yu leen di të <laughs> loolu day tax gars yi di foog ne kon waa ji di wàllu parce que su doon wàllu kon problème am bi xanaa réglé na ko <laughs> loolu nag waaw parce que ñoom dañuy nekk ci ah dañuy nekk ci itlaq googu ñu doon wax ci jotaay bi weesu. loolu ki. voilà loolooy nit ki. Ah, alors que loolu carcasse rek la xam nga nit ki comme li ñu waxoon nit ki eh, xam nga tey xel dàqul Abdou Aziz mi meloon neneen ci jëmbu physique mu meloon neneen xel dàqul bu dëgg xel dàqul woon mu xees. du dëgg xel xel mu daal di njool ah <laughs> mu gàtt xel dàqul yooyu yëpp mm-hmm. que mu meloon noonu mais li am solo ci moom mooy xaqiiqam moom mooy kan zaat du dëgg lii moo am solo ci nit mooy li nekk ci sa biir mm-hmm. kon sa borom subhaanahu wa mooy dégg lépp waasi'u moom mooy ki nga xamante ne dafa yaatu buñ nee sama borom dafa yaatu nag maanaam moom mooy léppam dafa yaatu xéewalam dafa yaatu ni muy wërsëgalaat dafa yaatu gis ngeen ñëpp lay wërsëgal ak mbaaxam dafa yaatu ak màggaayam dafa yaatu lépp ma yaatu ay meloom yi dañoo yaatu amuñu sax limite ah voilà lépp ma yaatu loolu mooy waasew nekkul ne moom ci boppam moo am forme bu yaatu ndax sans borom amul forme voilà mais dafa yaatu maanaam mooy ay meloom dañoo yaatu lépp ma yaatu ay xéewalam hmm? waaw kursi yu la wax moom moom ci boppam waaw chaise la mais sauf que chaise la mais du du du chaise kay du ci toog déedéet non abadan abadan loolu dinañ ñëw insha allah ci maanaa yi nga xamante ne ñoo aju ci loolu ci maanaaw istawa alal arsh ak yooyu dinañ ci ñëw ci biir insha allah am na yenn kii yuñ ko yuñ ko euh, yuñ koy gën a dugal yaa basiir yow mi nga xam ne yow yaay gis sama borom ni muy déggee lépp noonu lay gisee lépp amul dara lu ko nëbb mooy noonu la xam-xamam amee accès ci lépp loo xamante ne dañ koy gis xam nga xam nga tey bu ma nee dégg ak gis bu dee dañuy dégg loolu son la lu ñuy gis image la tey bu ma nee tey par exemple euh, bu ma nee gis naa la maa ngi nii di la gis bokkut teg maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg mooy sa waax sa mouvement yi ngay def et cetera maanaam bruit bi ngay def mais maa ngi gis son bokku ci c'est-à-dire que donc gis melo bu ne dafa am tamit loo xamante ne ci yooyu lay aju am na yoo xam ne ajuwul ci dara comme lu demee ne dund comme niñ ci ñëwee insha allah bàyyi su yow yi nga xamante ne yow yaay dekkal mbindeef yi te yow yaay yónni yeneen yàlla sa ça maanaam ñaari sens yooyu la am maanaam ndax moom moo dekkal mbindeef fi bu yow man xam moo leen dekkal ñëpp sama borom subhanahu wa ta'ala ñëpp lay dekkal la ñëpp amul kenn kuy des allah te ni mu leen dundale noon la noon la rey ni mu leen dundale ci lu jiitu noon la leen dekkale yombe comme naa awalam yara insaan annaa xalaqnaahu min nutfatin fa idaa huwa déedéet du boobu ayaxsabul insaanu an yutraka sudaa alam yak nutfatan min maniyyin yumnaa summa kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwaa fa ja'ala minhu zawjayni dhakara wal unsaa alaysa dhaalika bi qaadirin alaa an yuhyiyal mawtaa sama borom subhaanahu wa nee na nit gisul nit nit daa nit xanaa gis dafa foog ne dañ koy bàyyi am yu traka dam dañ koy bàyyi noonu rek muy wéy bàyyi ko ci ndànd foy foy gi noonu ci mboy gi rek amul benn compte buñ koy laaj amul dara xel du ko nangu xanaa nekkul woon toq man yu muy màgg mu nekk alaqa mu nekk loo xam ne dafa lonk mooy euh, adhérence mm-hmm. alaqa yàlla bind ko yemale ko modelé ko jox ko forme lépp te benn cellule la woon lépp muy màgg lenn lu ci nekk ba mu ca yeggee mu defal ko ko organes yi yépp fa ja'ala minhu zawjayni mu def ci moom ñaar ñaar yëpp am même nit ki jur jur même nit ki non seulement mën na ne góor wala jigéen mais non seulement mais moom ci boppam bu màggee bu juree doom mën na ne góor mën na ne jigéen te moom góor la wala <laughs> jigéen min zawjayni zakara wal unsa waaw ki def lii alaysa zalik xanaa ki def lii kay qadirun ala an moo tax xanaa mënta dundal ku de avant ngay exister exister wuloo mu amal la kooku kay loolu moo gën a yomb wax dëgg yàlla nga nga nga am ba pare nga dee bu defaraat la muy génne la lu gën a yomb sama mooy dekkal bi def yépp niki noonu bàyyi su moom mooy mooy ci yónni yonent yàlla sax huwa allazi ba'atha fil ummiyyiina rasuulan gis na moom moo dekkal maanaam moo yónni ba'atha nag buñ ko waxee en fait tout le temps day fekk ak insouciance ne fi bu fi insouciance nekkul baasa du exister moo tax yowmal xiyaama bu nit ñuy dekk dañ naan baasa yàlla da leen a dekkal ah da leen a dekkal mooy lan mooy da nelaw gis nga nit ñi dañu dee nelaw insouciance mu jugala ñu jug ñu jekki-jekki xoolal moo tax buñ jógee rek man baasa naa mi marqadinaa kan moo ñu dekkal ci suñu nelaw yu metti nekkee woon maa ngi muy marqadinaa su nelawee yaa waylanaa man ba'asanaa min qarinaa haadaa maa wa'ada ar-rahmaan lii lay borom bi rahmaan doon digg doon wax ne existé na wa sadaqal mursaluun ndekete yeneen yi wax na lu dëgg ne yow man xamante dana am gis nga baax yenent yi alayhi salaam tam bu ñu leen yónnee ci peuple bu ne bu ne yenent bi salaam yàlla moo ko yónni ci ñi nga xamante ne ay peuple peuple lañ illettré ummi yu na parce que euh, euh al ya mooy maanaam mooy luñ askanale ci ndey koju ndey parce que ummi yu li tax ñu naan ko koju ndey ummi yu mooy mooy illettré koo xam ne du jàngul jàngul maanaam du mën a du liir du bind analphabète illettré wala bon plutôt illettré li tax illettré ñu tuddee ko ko noonu ummi yu ci arab mooy ne moom en général mooy comme ni ko ni ko juree woon rek maanaam ba souvent day nekk ci wetu yaayam nekk voilà koo xam ne daal xamagul dara comme xale yu ndaw yi voilà moom noonu la màggee moom tamit mënta bind mënta liir voilà kooku mooy ummi yu jaarul waa léegi rek avant yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon ñëw ku mën a bind mën a liir mbaa mu mën a calculer dañ ko daan xam ñëpp la saal bii nii ñu nekk buñ ci génnee xale yu ndaw yi ñi mënul liir mënuñu bind mënuñoo calculer bëriwuñ amul daanaka mën naa ne amu fi du dëgg avant nag melul woon noonu avant yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw melul woon noonu àdduna bi xam nga nan la meloon bu amee ku mën a bind ba mu mën a liir fenn dañ koy xam ci dëkk ba dañ naan diw de mooy bindkat waa dëkk sàngam waaw dañ ko daan xam yeneen bi sallallahu alayhi ñëw gi mu ñëw moo tasaare xam-xam moo tax bind liir tasaaroo siiw waaw walla bi baax tafi ummi yi na moo dalan fekk ñuy nelaw mu yónni mu yónni ci moom ci ñoom maanaam da leen fekk dans une insouciance totale mu yónni ci ñoom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moom mooy al-ba'is ni ki noonu dañul di ko mel fu mu fekkee benn peuple bu insouciant dina indi ci seen biir koo wala ñoo xam ne dañuy réveiller waat conscience yi moo tax ngeen dégg ay révolution fii ay kii <laughs> printemps <laughs> dégg nga yaa latif yow mi nga xamante ne latif ci tur yi gën a garaaw la bokk uh-huh. latif mooy tur bi nga xamante ne mooy réguler yeneen mooy réguler tur yëpp yëpp yëpp latif moo koy réguler yépp nag tur yëpp latif moo tax buñ la buñ boo yoree benn zikkar boo xam ne dañ naa ne ci tuur sàngam la nga koy def wala ci nangam su la neexee nga remplacer ko par latif ci nombre boobu hmm. xadaraat yépp moom moo nekk ci seen diggante di réguler turu latif innahu latifun lima yasha allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiful xabiir dafa am ay sens cependant al-Latif il faut nga boo koy zikar noonu nga koy zikar al-Latif al-Latif maanaam doo ko wan wala yaa Latif wala nga wax yaa Latif dafa laaj nag ndigal comme lépp rek comme yépp dafa laaj ndigal ah latif dafa am ay sens bokk na ci sens bu njëkk bi mooy ak lewet doux mooy le doux la douceur yàlla sama borom subhanahu dafa lewet ci jaamam yépp allahu latifun bi ibadihi yarzuq moo tax mooy wërsëgale man yasha'u ku ko sopp wa huwa al qawiyul aziz te moom mooy ki noot ci nguuram moom mooy ki am kàttan ba pare noot ci nguuram subhaanahu wa taala kon latif latif mooy ki nga xamante ne parce que mi ngi jóge xam nga buñu nee nangam al al latifa buñ naan ni haadihi fa'idatun latifa maanaam njariñ bu sew la latif parce que latif mooy ki nga xamante ne xam na sew sew fi muy jaar xam nga buñ ne riihun latif ngelaw lu sew parce que ngelaw xam nga ngelaw air buy dugg tey du fu ne mën na faa jaar maanaam lu mbir sew sew sew yàlla sama borom subhanahu wa ta'ala lu mbir sew sew sew sew nit ki fu mu mënti nekk ak ci lu mën a mën na faa jaarale ba yeggale ci moom la mu bëgg a yeggale ci moom sew sew mbir yépp la maîtriser yëpp mën na faa jaarale ay mbiram waaw léeg-léeg sax daanam ni fu mu jaar fu mu jaar fu mu jaar fu mu jaar dañ koy wax ci sens yëpp tëj nañu bunt yi tëj parenthèse yi mu génn fan la jaar ah koo xamante ne avant kenn xamu ko yaa xool leen am na ñoo xamante ne par exemple il y a quatre ans kenn mënu woon supposé ñu nekk président réew ya ñu ne wala il deux ans du dëgg Obama bi muy nekk président avant quatre ans avant il était un inconnu du dëgg mooy bi bi John Kerry ak Bush di nekk ci campagne bi il était inconnu totalement fan la jaar latif ci latif yàlla lu yàlla moo <laughs> mooy latif boo ko jaarale <laughs> yëkkati ko maanaam ku mu bëgg a fal dalay fal mooy latif <laughs> ah Macky Sall noonu il y a deux ans kenn an non non non élection yi avant juste avant muy tàmbali rek mooy nekk président gaa yi waaye toppul fële waaye bàyyi font yi latif Hollande noonu il y a deux doo ko woon supposé du dëgg yàlla mooy latif yàlla mooy latif il y ki nekk président euh, Égypte bu ñu waxoon ne mooy ne président gars nit ku tase woon ak moom sax du xam ne bu mun imaginer xel fukki xelam du ko may ne kii dana ne président benn jour ci jour yi yàlla tere mu naan euh, euh, heure bii déwén ma koy gis mooy nekk président. ak tunisien bi gàddaayoon waa ak tunisien bi voilà yàlla mooy latif mooy jaarale mbir yi fu sew ba yegg exactement li mu bëgg muy am innahu latifun lima yasha lu ko soob moo ci latif loolu latif am na sens boobu tamit am na sensu xam dëgg dëgg mbir yi ak lu mu sew sew ala ya'lamu man xalaqa wa huwa latiful xabir latif boobu tekkiwul wo lewet latif boobu mooy moo xam lépp lay tekki alaa yàlla mu xanaa xamul man xalaka ki nga xam ne moo bind ki bind kay xanaa kooku xamul ahan kay wa huwa te yàlla moom mooy wala boog alaa waawe alaa yëgoo ma yëgal la alaa déglul ma wax la yàlla mu xam na man ki nga xam ne xalaka moo bind maanaam ki bind moom xam na lépp wa huwa te yàlla al latif mooy ki nga xam ne moo xam sew sew mbiri alxabiir moom mooy nga xam ne moo xam baatinu mbir yi di ci mbir yi latif day am sens yooyu allah yallaahu rabbi yow sa borom muqaddimu yow mi nga xam ne yow yaay jiital nit yow yaay jiitalaate mux nii yow yaay ki nga xam ne yow yaay woomalaate yaa mu wax xiru yow mi nga xamante ne yow yaay del yaay féetale ginnaaw yaay yéexi yaa xaniyu yow mi nga xamante ne yow yaay ki woomal yàlla yow yàlla yaa xabiir yow mi nga xam ne yaa xam baatinu mbiri yàlla yow yàlla ah, fii dañuy gis muqaddimu mu wax xiru ñoom ñaar muqaddimu mu wax xiru muqaddimu mooy ciy jiitalaat ki nga xamante ne mooy mettre en avant lépp loo xamante événement bu war a jiitu ci événement yi moom moo ki ko ki ko teg fi mu war a ne sama borom subhanahu wa nit ñi tamit ah mu xam nga muqaddam mooy kii ñu jiital muqaddim mooy kii jiitalaate voilà la bi la sama borom subhanahu wa képp ku ñu jiital moo ko jiital moo tax dañ naan moom mooy falaata qul allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir yàlla yow buur yàlla mu ci tur yu rafet ak melo yëkkati ko yi yow yaay jox nguur ku la neex yow yaay boroom nguur yow yaay boroom nguur yow yaay jox nguur ku la neex yow yaa rocc nguur ci ku la neex kenn du ci man dara yow yaay tu'izzu gis nga mooy mu'izzu bi ñu doon wax yaay jox nooteelu teraanga ku la soob tu'izzu min sha wattu zillu yaay toroxal ku ko ku la neex yàlla nañu yàlla boole ci ñi xam ne da leen di teral te bu ñu boole ci ñu ngi toroxal yàlla boole ci ñi nga xam ne daf leen di ëffal yëkkati leen te yàlla bu ñu boole ci ñi nga xam ne dafa leen di wàcce yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne daf leen di yaatalal mbir yi te yàlla bu ñu boole ci ñi nga xam ne daf leen di xatalal mbir yi sama borom subhaanahu wa kon mooy jiital ku ko neex moo jiital yeneen ci sallallahu alayhi ñi gën a màgg et cetera moom mooy ki yéexi événement bu ne mooy mu wax événement bu nar a ñëw ci ginnaaw moo ko moo ko def noonu moo teg àdduna ci kanam mooy muqaddim moo teg àllaaxira mu nekk ci ginnaaw mooy mu axira moom moo jiital yenent yàlla sa sam ci kaw mboole mbindeef yi mooy muqaddim moom moo def seytaane yi nekk ñi yées ci mbindeef yi mooy mu moom moo jël jullit ñi mu jox leen teraanga gu màgg ci ñu bokk ci xeetu ki gën ci mbindeef yi sallallahu alayhi moo leen jiital may leen teraanga gu màggee noonu mooy muqaddim moom mooy ki nga xamante ne moo jël yéeféeri def leen ñu gën a doyadi ci àdduna ñooy sharrul bari ñoo yées ci mbindeef yi ñoom ñooy moom mooy mu axir muqaddim mughni mooy woomalaate mooy joxe richesse ak woomal moom rek a ko man moom rek a ko joxalaat mooy xam ni yu moom ci boppam moo woomal ba soxlaalul kenn dara soxlawul dara te ñépp ko soxla yàlla yaa xabiiru xabiiru moom euh, li ko wutaleeg alimu ak latifu wax nañ ko sànq euh, alimu mooy ci xam d'une manière générale xabiiru mi ngi jógee ci alxibratu alxibratu mooy al ilmu bi bawatinil umur mooy xam biiru mbir yi xabiir xam nga buñ wolof xabaar mooy information walla mooy ki dañ kumpa moo tax wolof di ko tuddee ki dañ kumpa mooy ki nga xamante ne ah, moo xam xibratul umur matiinu yow buur yàlla bi nga xamante ne yow yaay ci dëgër matin mooy loolu mooy ki nga xamante ne nguuram dafa dëgër kàttanam dafa dëgër dafa tar ay mbir ci mat nu mat nu mooy yàq matin Ah. matin dul quwwa mooy boroom kàttan gi al matin mooy nga xam ne dafa sax waaw ah, te nguuram dëgër kicc sax léppam dëgër sax yaa waajidu yow mi nga xamante ne yow yaa fi defal def li fi ne ba tax ñu mën koo daj mooy al waajidu li fi nekk yépp li tax ñu mën koo daj mën ci jote sans borom la mooy ki nga xamante ne moom mooy waajibul wujud moom la ak nekkam war moom existence am amul cause bu ko waral maa munuñu ne yàlla li tax mu am nangam la amul leneen lu dul yàlla nag laa wax leneen ak keneen ku dul yàlla subhaanahu wa taala <laughs> ak nekkam warul daf ko soob moom borom subhaanahu wa mu amal ko alwaliyu yow mi nga xamante ne yow yaay kii méngoo mbiri jaam yi yaa leen méngoo hmm? walla maanaam mingo mbiru jaam mais dafa am ñoo xamante ne sa borom santara ñooñu la wax ne ñoom mooy lay méngoo seeni mbir particulièrement mooy ñu ragal yàlla wallahu waliyul muttaqin yàlla moom moo méngoo mbiru ñu ragal yàlla moo ci préoccupé wul boppam moo leen jël comme partenaire ak collaborateur waaye nag la wa laysa lahu waliyyun min az-zulli amul kenn ku mu collaborer wala benn partenaire bu muy ut te la ko waral mooy ak doyadi ak toroxtaange wala ak ñàkk a man wala impuissance wala incapacité wala incompétence amul ah, ah waaw wàllu mooy yàlla moo tax gis nga. wali yu wilaya moo gën a fort ci côté boobu maanaam wilaya bi yeneen yi am alayhi salaatu salaam moo gën a fort seen ak seen ak ak seen risala parce que le fait que ñu nekk ay yeneen alayhi salaatu salaam relation boobu ñu am seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'aala ñu jox leen message bi bu dee nubuwa la nga xam ne dañ laa jox message rek mais doo doo yónni la ci kenn. loolu relation la boo xam te li ngay utiliser nubuwa googu ak di ko jaamu loolu day des durant bi ngay dund hmm? wala durant une période définie bu dee wala bu allaaxira jotee mu jeex nubuwa bi bu allaaxira jotee mu jeex comme yenent bi sallallahu alayhi moom moo gën a yaatu la ñëpp nubuwa ndax moom rek la nubuwaam tàmbale bi mu ne ci côté ni mu nekk hadith Abu Hurayra radiyallahu nekk sax imam Bukhari rahimahullah mu ne na kuntu nabiyyan wa aadamu munjadalun fii tinatihi man ba may ne yenent alayhi salaam aadama mu ngi ñu ngi koy mi ngi ci banit ba maanaam mi ngi ci diggante ndox ak ban mooy kenn créé ko ko dëgg nubuwaam day dem ba àdduna di tukki yenent yëpp alayhi salaam dañ ko joxe dañ ko dafa nekkoon rek exemple ci dafa nekkoon rek ka lan euh, Euh, dañu nekkoon rek ki koy remplacer maanaam kiy jouer li ñuy wax euh, inter intérim intérim intérim bi lañ doon assurer voilà dañ doon assurer intérim bi en jëmmam yegg si subhaanahu wa <coughs> hmm? waaw waxal waxal ko la axla waxal ko laxlaaxi ba'sul anbiya li zuhurihi muqaddimatun fa'lam fala tanami fi alamil mulki wal arwahu tabi'atun lirruhi wal jismi hada ghayatul karami Cheikh Hadji Malick alayhi ridal Malick nee na ah, wa xalqul axlaaq bind gi ñu bind mbindeef yi baasul anbiya gis nga baas min doon wax sànk baas yónni gi ñu yónni yenent yi alayhi salaam li zuhurihi muqaddimatun maanaam muqaddimatun maanaam li zuhurihi budul dara dara dara maanaam mu ak yër la li zuhur ak mbëmbëstal day introduire rek da doon préfacer rek li zuhurihi ngir feeñu yenent bi sallallahu alayhi mu daa def jumlatun i'tiradiyya daan ni faalam xamal lii ma la wala tanamita bu nelaw mais dañ doon da doon pré loolu yëpp dañ doon préfacé dañ doon ubbil dañu nekkoon aw yër dañ doon mbëmbëste lañ dañ doon préparer terrain bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam li zuhurihi ngir mu feeñ fii aalamul mulk ci àdduna gii nga xam ne mooy aalamul mulk mooy àdduna ngóor gii ci nga xam ne ci suuf si la yam rek ba ci asamaan su njëkk avant yenn bi saa bi feeñ fii ci jëmm ñoom dañ doon préparer terrain bi kese moo tax wal arwaaxu mboolem ruuxi taabi'atun dañoo topp wal arwaaxu taabi'atun lir ruuxi ñeel ruuxi wal jismi ni ci noonu jëmmam mboolem jëmm yi dañ koo topp boo leen gisee nit mel ni mu mel dafa fekk ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax ndax xaqiqatul muhammadiyya bi nga xam ne moom mooy leer gi sans boroom bindee yépp formu doomu aadama la yor yenent bi sallallahu alayhi dañ naan photocopie la ni mu meloon fii ci àdduna dañ naan photocopie la wala benn voilà wala benn image la en miniature ci image bi mu yor bu xaqiqatul muhammadiya boo leen gisee jëmm nit nag mel ni mu mel dafa fekk ne dafay topp jëmmu yenent bi sallallahu alayhi wasallam allah allahu akbar allahu akbar ah baatu miniature bi waaw moo la lan Ah, moom da hmm. nga am na miniature foofu waxuma loolu dama ne dama ne xam nga euh, yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam xaqiqa Muhammad yi mooy nuurul akwanil mutakawwinatil aadam yi mooy leer gi nga xamante ne moo amal lépp lu am ci la ci moom la jóge mais aadama yi forme maam aadama la yor moo tax ñu ko aadama yi dañ koy jox maam aadama maanaam mooy forme nit la yeneen bi nag sallallahu ni mu meloon nii ci jëmmam ni mu meloon bi muy dund fii ci kaw suuf ci jëmmam noonu la mel exactement leer gi noonu la mel xaqatu muhammadiyya forme bi noonu la mel exactement mais comme xaqatu muhammadiyya rëy rëy rëy moo tax lii en miniature rek la maanaam loolu maanaam moom forme bi mu yoroon fii dégg nga li ma bëgg a wax. ne boo jëlee Muhammad. Hmm. araf yi ko composé. Hmm. nga téye papier bind miim ci kaw. Hmm. bind xaaj ci suuf. waaw daal bi waaw da lay jox forme doom voilà da lay jox forme nit mais loolu euh, boo xoolee loolu euh, forme la boo xamante ne c'est indirect moom dañ koy wax dañ koy wax mais boo xoolee effectivement lu réel la parce que nit forme turu Sayyidina Muhammad lay wax. sallallahu alayhi wasallam mais quand ba tey leerul leeraay boo xamante ne maanaam ñëpp mën nañ koo wommat mën nañ cee wommat dëgg leerul leeraay boo xam ne ñëpp mën nañ cee wommat mais li nga xam ne moom la ñu xam mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam moom ci jëmm boppam ni mu nekkee ci xaqatu muhammad ya noonu la nii moo tax leer kese la moo tax imam at-Tabarani rahimahullah ci mu'jam bi xadiis euh, ibnu Abbaas radiyallahu anhu ak euh, euh, ibnu Asakir tamit na ko ci taarix et cetera imaam Abu Nu'aym al-Asbahaani radiyallahu rahmatullahi alayhim jami' indi nañ ko ci téere bi nu mu tudd Hilyatul Awliyaa mu ne Abdullah ibnu Abbaas radiyallahu anhu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne laysa linnabi sallallahu alayhi wasallam zullun Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amuloon ker soo jël tegee weer wi bu nekkee ci kanamu weer wi moom mooy gën a leer weer wi boo nekkee ci kanamu jant bi moo koy gën a leer yeneen soo sam leer la woon leer la woon sallallahu alayhi parce que li dul am ker mooy leer leneen lu dul leer day am ker leer kese moo dul am ker <laughs> du dëgg <laughs> waaw wax nuurun mubiinun ata nuural mubiina risaat wa yooyu yëpp maay xaqa ak ay kilo yoo xam ne romboon nañ ko ci ginnaaw ci xaqiiqatu muhammadiyya fi mu introduire ci euh, ci tafsir bi mais bu ñu génnee nubuwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam génne risaala bi risaala bi mooy le fait que ñu envoyé ko yooyu nga xamante ne àdduna ba addunay tukki rek la yem du dëgg wilaaya gi mu am moo ëpp moo ëpp doole wilaaya gi parce que relation la boo xam ne de partenariat et de collaboration boo xamante ne mooy am ci diggante jàmbeeg boromam subhanahu wa du dakk amul du am fu mu yem loo tax mu ëpp doole moo tax sama borom subhanahu wa ta'ala tuddee boppam waliyu bokk ci turam yi subhanallah moo tax waliyu yi am nañ lu màgg ndax dañoo sama borom da leen a wutal tur boo xam ne ñoom ñoo ko bokk moo ko moo ko moom ñoom waliyu yàlla nañ ci yàlla boole te tuddeewul boppam nabi yu tuddeewul boppam rasul allah rabbi yow sama borom allah Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu vraiment vraiment xasida bu bu bu kéemaane la def wallahi alazim ah? bu jéggi dayo xasida xasi non dafa dafa dafa weesu maanaam surdimensionné <laughs> waaleykum salaam rabbi waaw waaw insha Allah am na am na ay ndogu am na nag ah, <laughs> <laughs> ah waaw jërëjëf <laughs> waaw insha Allah waaw dégg euh, waroon nañ ko teel a wax nag rabbi yow sama borom subhaanahu wa ta'ala maanaam euh, rabb rabb mooy ki nga xamante ne moom tamit foofu ci ci ci tarbiya la jóge mooy yar moo tax al murabbi mooy ki yaraat moo tax doy na teraanga nit koo xamante ne day yaraate teraanga mooy sama borom sama taala xar gi mu xaral turam rab mu xaral ko ci tur mu nekk al murabbi kii yaraate <coughs> ah, rabb sama borom subhanahu tarbiya yar gi muy yaraate mooy dafa am loo xamante ne ñépp la ko defal am ñoo xamante ne ñenn la ko defal li mu defal ñépp mooy comme ni mu gisee kenn ku ci nekk moo la bind au début <coughs> màggal la <coughs> yëkkati la ngay évoluer ndànk-ndànk ba si sa fin fan fan ngay mujj lépp adduna bi yëpp noonu la ko def mbindeef yëpp noonu la leen def loolu édu maanaam forme éducation la mu am yar boo xam te kenn ku ci nekk looy gën di màgg muy dugal ci yow yenn jikko yi yenn doxalin yi yenn melo yi yenn muy yenn xam-xam yi moo tax raar na nga gis nit mu juddu ba génn àdduna fekk xam-xam mu yokkuwul ci dara loolu c'est rare ki noonu ay ay jikkoom wàññ soppeeku ki nga xam ne ni mu juddoo ci ni mu juddoo ci ndeyam noonu rek la nekkee noonu la deewee bi mu màggee loolu daanaka euh, en tout cas man musuma ko gis te musuma dégg ku ne mi gis na waaw mais en tout cas mais day wane te loolu sama borom subhanahu wa ta'ala moo koy def te liy wane ne sama borom subhanahu wa ta'ala dëgg-dëgg moo yor yar parce que yar ñu bari dañ foog ne dañuy ñe ñoom ñee. e lii lay bu ma ko defee sama doom yar naa ko wala yooyu alors que loolu erreur la yar sama borom moo ko yar cependant ku dul yàlla sabab lay def danaan am na moyen yoo xam te ne soo ko defee am nga sans am nga nangami centage en tout cas am nga centage bu élevé pour que def nga sabab bi tax mu yaru wala mu mel nangam mais yar dëgg-dëgg sama borom a koy def da gis ñaari nit ñu judd ci même lieu bokk hôpital ba ñu juddoo bokk kër gi ñu màggee bokk ndey ak baay mais xoolal xale yi boo leen xoolee dañ koy xam boo xoolee ñaari xale yi ñoo bokk kër gi ñu dëkk ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ki leen tudd ñoom ñaar mais ñoom ñaar bokkuñu caractère bi ñu nekkee xale moo tax dogalu yàlla. ci xale nga koy xamee boo bëggee xam dëgg dëgg dëgg dogalu yàlla xoolal xale yu ndaw yi kenn ku ci nekk da koy gis ak caractère am kii day naqari deret kii day sob kii kii neex deret kii neex yamale kii boo ko waxee du dégg kii di jooy fu mu toll kii di kii di reetaan fu mu toll ki ci des mais te ñoo bokk fi ñu juddoo ñoo bokk fi ñu màggee lu waral loolu lu dul dogalu yàlla effort yi seen parents def ci ñoom ñoo yem mais du duñu yam ñoom du duñu mag buñu màggee duñu nuroo ñu nuroo déjà le simple fait que duñu bokk rek ay vocation kii day bëgg a nekk médecin kenn moom menuisier la bëgg a ñoom déjà lool ak yeneen ak yeneen li ñu bëgg topp yàlla seen façon seen degré ragal yàlla topp yàlla bëgg yàlla du benn duñu doon benn ah waaw loolu mooy destin maanaam loolu la voilà maanaam ndogalu yàlla foofu nga koy xamee boo bëggee xam ndogalu yàlla dëgg rek xoolal xale yi xale yi ndaw rek xool leen léegi léegi léegi nga comprendre dëgg-dëgg ne ndekete kat affaire yi yàllaa koy def léegi nag yow dangay ngay jéem a di sabab di def effort mais yar sama borom moo ko yor subhaanahu wa ta'ala rabb day tegtale ki nga xamante ne moom mooy sang bi bokk na ci ñi ñuy tuddee sang mooy rab sayid wala rabb day tekki boroom maanaam bu ñu naan borom nangam boroom kër gi maanaam rabbu daar boroom kër gi voilà rabbul manzil moo ko ah tey bu ñu waxee ah, innahu rabbi ahsana mataa uzkurni inda rabbika yooyu buur bi la doon wax rabb day tekki ki nga xamante ne moom mooy al mudabbir mooy kii soppandiku ci mbir yi mooy kii yor pouvoir d'administration et de manipulation totale kooku mooy rabb te moom mooy borom bi subhaanahu wa rabb mooy tekki ki yoo xamante ne mooy al muslih mooy kii bu mbir yàqoo moo koy defaraat mooy rabb mooy borom bi subhaanahu wa taala mooy réparer lépp mooy réformer lépp moo tax sama borom subhaanahu wa taala tudd wax ne mooy rabbul alamin mooy borom mi ndef léegi rabbi Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu bu ne rabbi xam nga moo tax borom moo tax rabb tekkiwul borom kese euh, traduction approximative la mais rabb dafa englober sens yi ma la wax lépp sànq ba pare rabb day tekki Malik ki moom le propriétaire rabb day tekki loolu maanaam kon rabb donc euh, moola bu yaatu moo tax gis ngeen arab ni mu foore boo ko comparé par rapport ak yeneen laa xoolal moo boo xamante ne ñaari lettre la ra ba ra mu yor sens yépp ah? soo bëggee ñu euh, euh, euh, daa loolu daanaka tey boo ko bëggoon a laaj ci beneen langue lu tumuranke lay doon ci beneen langue sama borom nag subhaanahu wa taala Cheikh Hadj Malick radiyallahu fi mu ne rabbi sama borom mu teg ko ci ginnaaw al waliyu boo tax soo seetloo fi muy dugal rabbi yëpp day am sens boobu da ciy duggaale mooy le fait que mu am relation particulière bu mu am ak boroomam subhaanahu wa parce que relation boobu nga xam ne dafa particulier diggante jaam beeg borom bi d'ailleurs nit ki du xam lu dul boroomam sama boroom bi ma xam ak sa boroom bi nga xam ak kii boromam bi ma xam duñ benn kenn ku ci nekk selon niveau bi nga ne ci ngay xamee kan mooy sa borom moo tax ñun yaa ay ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki ci sa borom yow moo tax xadis bi nekk saxi imaam bokk xadis bi saxi muslim bokk xadis abu sa'id al-xudri boobu radiyallahu anhu bi borom subhanahu wa di feeñoo nit ñi yawmal xiyaamati bu njëkkee bu ñëwee feeñu mbindeef yépp maanaam julit ñi dañ naan ñun dañ naan subhaanal rabbina wala subhaanallah yow doo suñu borom yow doo maanaam da di feeñu ci anam bu ñu ko xamewul ñu ne ko yow doo suñu borom maanaam ah, lasta bi rabbina ñun fii la ñuy toog fii la ñuy taxaw ba keroog suñu borom dikk ba rabbuna dikk suñu boroom mais loolu aarif billahi rek ñoo koy xam ñoom dañu xam ne ah kii mooy seen borom ñu ni niveau yu nga xam ne xam nañu seen borom bu ko defee yàlla feeñoo leen neneen ñu doog a ne waaw kay yow yaay suñu borom parce kenn ku ci nekk dafa am noo xamante ne noonu nga xamee sa boroom ci ay melo ci ay turam ci ni muy jëflanteeg yow kenn ku ci ne am na fu sa borom di jaar ak yow di jëflanteeg yow ni nga xame sa borom ci takku gi nga takkoo ak moom relation bi ngeen am loolu tax kenn ku ci nekk ak boromam mu loolu mooy ci buy feeñu laa wax buy manifesté wu buñ manifesté wu kenn ku ci nekk ak ni sa borom manifesté woo ci yow tey buñ tuddee baat buñ nee yàlla suñu borom kenn ku ci ne sam xel am na lu muy imaginer selon bi nga am ci xam-xam ak ci sensation sensation spirituelle kenn ku ci ne du dëgg suñu yàlla suñu borom kenn ku ci ne am na looy yëg loo selon yow sa niveau ci xam-xam ak sa sensation spirituelle. kon kenn ku ci nekk ak moroomam bokkuñu borom moo tax nga gis sans borom sans sal xool moo tax tout le temps da gis fu naan is qaala rabbuka fàttalikul bi sa borom waxee yenent bi la doon wax saa sam lil ma isjudu li aadama sujjóotal leen aadama ndax lan ndax leeru yenent bi saa bi nekk ci moom ko secret bi ci yenent bi la ne moo tax mu ne ko rabbuka wala inni ah, ah, dén is qaala allaahu lil malaa'ikati iz qulnaa lil malaa'ikati isjudu li aadama iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa la maanaam def naa ci kaw suuf xalifa mooy yeneen bi saa sala mooy xalifa bu mag bi. moo tax suuf si xam nga ñu bëri dañ foog ne asamaan see gën a tedd suuf si suuf si moo gën a tedd asamaan moo gën a tedd asamaan si ndax xalifa yàlla ci univers bi ci suuf si lay ne kii nga xamante ne képp ku yàlla nekk boromam moom mooy ki ki représenté. ni ki noonu yeneen ci yàlla saa salaam seen jëmm yaa ngi ci suuf si place bi gën a tedd ci suuf si ba ci arash bi gën a tedd ci place yi mooy fi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tëdd moo gën a tedd place yëpp te ci suuf si la ne wala yasalunaka an ruux qul ruux min amri rabbi dañ lay laaj mbiru ruux waxal ne ruux sama mbiru boroom la bokk maanaam dafa bokk ci aalamul amr nga ne sama moo ñu ko wël xam nga li ñu doon wax li tabi'atun li ruuhi wal jismi sam mais tabi mais ruux yëpp dañoo topp ruux yeneen ci bi mooy ruux nit parce que ruux leneen lu dul bi mu am ruux maxluuqa la ruux la boo xam ne sama borom daf koo bind à part mun am ruux mais nit moo am li ñuy wax ruux manfuuxa ruux boo xamante ne sama borom moo ko ci boppam la ko génneewi maanaam da ko wol loolu nag façon waxin la bu ñu da kaa wol parce que expression yi comme ni ñu ko wax expression la yoo xamante ne langue yi dañoo tuuti pour mën ko exprimer mais daal sans borom ni mu ko bindee dafa spécial mooy woon nafaxtu fiihi min ruuhi gis nga <coughs> dama cee woon sama ruux man maanaam mu askane la ko boppam moom borom bi subhaanahu wa taala moo tax nit gën a fort moo tax mboolem mbindeef yi dañ ñee nit ba ci jinne yi ak malaaka yi dañ ñee nit ndax ñoom seen ruux du lu yàlla bind nee rek mais lu yàlla wol ci ñoom la lu mu soufflé ci ñoom la insufflé ci ñoom la yaa xamidu yow mi nga xamante ne yow yaay ki sant sama borom subhanahu wa dafa sant dafa woomal dafa riche am lépp mën lépp ba pare di sant sant mooy ñépp koy sant ndax kenn ku ci nekk lu mu bon bon bon gis nga lu la yàlla defal amul nit ku mën a taxaw ne man yàlla defulu defuluma dara kenn ku ci nekk am na lu la yàlla defal te ak da ngay gis muy am ay traces ci yow ak mbaaxam muy am ay traces ci yow mooy xamidu moo tax ñépp ko sant fépp ci adduna bi dañ ko sant subhaanahu wa taala léeg-léeg nag am na ci nit ñi ak jinne yi ñoo xamante ne dañoo ingrat mais lu dul loolu rek dafay sant yàlla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi amul dara lu dul day sant yàlla ba pare di ko lan di day bàkk yàlla di ko kañ di dindi ci moom mboolem melo boo xam ne melo wàññeeku la ba di ko ci sant di ko sant ci loolu ci melo boobu ci loolu amul dara in min shay'in amul dara ba ci lii mur bi chaise yi tapis yi ñu toog portable yi dictaphone yi li yëpp dañuy sant yàlla ñëpp dañuy sàbbal yàlla di ko sant mais ñëpp ñu duñ ko dégg waaye ba mu des ñi ko yàlla may ñu koy dégg ñoom rek ñoo koy dégg mais lépp day sant yàlla attention defal daal fais attention ah, ba ci bàkkaar ba ci bàkkaar bàkkaar dara la wala du dara c'est une chose sax day sant yàlla day sàbbaal yàlla di sant yàlla waaw ba ci bàkkaar jëf ju baax noonu jëf ju baax day rafet ci cosaan sell am xet gu neex ci cosaan di bàkk yàlla di kañ di sàbbal yàlla lépp nag ñu war ko def ci compte ki ko def am ma bàkkaar day ñaaw day bon day yor xet gu naqari mais ki ko def mais day sàbbal yàlla loolu nag foofu nag le niveau yi wutee loolu moom moo tax buñ lay wax ci sharia dañ naa lan bul def bàkkaar parce que yàlla ci bopp moo ko digle moo ne buñ ko def moo ko teree moo tere ko def kon bul ko def parce que après day wëlbati ko nekk contre yow mais suñ lay yar évolution bi ngay di lay yar dañ lay xamal ne la moytandikul bàkkaar tout simplement parce que yàlla moo bañ ku ko def parce que yàlla bëggul ku ko def mais nag xam nga kii lay yar dëgg dëgg dëgg yi tër bi pire piir pire tag mu raq yi sax maanaam ki xam ne da yéegi ci yàlla dëgg moom daf lay yëgal ne la boo defee bàkkaar tamit maanaam moom da lay ci niveau boo xam ne da ngay moytandiku bàkkaar ba nga xamante ne yow bàkkaar ci sa bopp da koy seexlu da ngay seexloo def bàkkaar moom niveau boobu la lay yëkkati su la yëkkatee ba niveau boobu nag dalay jàngalaale beneen affaire danaan la nag malgré que bàkkaar da nga koy seexlu bu yàlla dogalee ci yow nga def ko tamit <coughs> santal yàlla santal yàlla d'abord ci rëccu gi ngay rëccu le fait nga def ko parce que loolu lu màgg la parce que la fait yàlla def loola bàkkaar dafa am lu mu la bëggal mooy yiw parce que nit ki su fekkente ne tout le temps dafa correct infaillible bu def mukk lu bon bu def erreur abadan amaan na rëy dugg ko bu commencé yéem boppam foog ne ku màgg la te loolu bu xasee ba dugg nit yeneen bi saa sam daf ni jikko boobu ku ci am lu tollook atum doo dugg àjjana préserver bi yàlla bëgg nga préserver wu ci loolu moo tax mu nattoo la teg la lu gën a tuuti mooy bàkkaar bi nga def nga comprendre sens boobu tamit la fait que ngay rëccu nag mooy ngay rëccu la fait que nga def lu wuuteeg li yàlla bëgg li la yàlla digal nga def lu wuuteeg loolu nga commencé rëccu affaire boobu te am na daama te rëccu boobu ngay rëccu nag moo lay gën a yëkkati ci yàlla que tey boo ko dul woon def ak a bari bàkkaar boo xamante ne dafa waral ginnaaw bi ko boroom defee mu mokk wàcce boppam dam boppam jàpp ne yëggul fenn loolu yàlla jaare fa yëkkati ko mais aka bari jëf ju baax joo xamante ni nit ko ba mu ko defee jàpp ne moom léegi grand quelqu'un la yàlla rabaissé ko à travers loolu yàlla nañu yàlla sàmm moo tax bàkkaar maanaam nit na loolu nag niveau la mais daf lay comprendre loolu nag tamit ne la bàkkaar bii nga def gis nga bàkkaar bii nga def mbir la day sàbbal yàlla léegi yow de sa fait da ngay sant yàlla ci amal ci def yow def bi mu def yow nga nekk sababu soosu loo xam ne day sababal day sabal yàlla di ko di ko sant à travers loolu nag à travers loolu nag après ci ngay commencer nag nekk koo xamante ne ginnaaw ba tuub nga moom lay wax yu baddilullahu sayyi'atum xasanaat day remplacer seen ñaawteef yi mu def ko lu rafet yu ñaaw yi bu demee ba nekk lu rafet yàlla da koy remplacer parce que nit defee bàkkaar tuub tuub bu sell yàlla da koy remplacer day jël bàkkaar bi soppi ko def ko lu baax. la la pour la wala dafa am ñenn ci képp koo xamante ne non non xam nga lii nag ak état d'esprit rek la li ñu wax sànq état d'esprit rek la. bu dëgg état d'esprit boobu moom euh, ci biir éducation spirituelle bi ci ngay demee ba am état d'esprit ba am ci état d'esprit boobu mais rëcc bu amul xamal ni bàkkaar bi contre yow la rëccu fu mu amulee rek xamal ne bàkkaar bi contre yow la <coughs> saa yoo xamante ne nit ki hmm, bàyyi xel bu baax saa yoo xamante ne nit ki dafa def bàkkaar lu wuuteeg li ko boromam digal subhaanahu wa mu jóge ci biir bàkkaar boobu daa di wax ne man de yàlla am nga ay lay contre man maanaam am nga ay argument contre man parce que def naa nangam ak nangam te yooyu yëpp baaxul tere woon nga ma ko mais def naa ko te man jaam laa damaa waroon rek di wéy ci sa ndigal di topp li nga bëgg bu boobaa la simple fait que mu nekk di xalaat loolu di rëccu jàpp ne yàlla moo am argument contre moom loolu day waral ci moom yàlla jéggal ko même bu jéggaluwul waaye musiba gépp musiba mooy nit ki wut argument contre yàlla naan man kat ya boo gisee ma def lii c'est parce que dëkk bi kenn mënu fee ne te di def nangam boo gisee lii dafa fekk ne maanaam di wut ay layu caaxaan yooyu loolu day waral ay boo xam nga on est que des des des des humains voilà dañuy voilà di wut lay contre yàlla xamal ni yow loolu mandarga la signe la buy wane ne yàlla du la baal loolu signe yàlla du la ko baal yàlla nañu yàlla sax léegi nag euh, nit ki su defee benn bàkkaar su ko defee ak lu baax jëf ju menti meeg Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu nee na wallahi exemple bu am solo bi ma ko euh, daf ma marqué woon ci Ibris taalibe bi fekk muy waxtaan ak taalibe bi euh, Cheikh Ahmad ibn Mubarak an-Namti radiyallahu anhu ci wàllu euh, jëf ju ñu nangu ak jëf ju nanguwul muy wax mandarga boo xamante ne soo ko gisee ci jëf xamal ni jëf ji nangu nañ ko am mandarga boo xam ne soo ko gisee ci jëf xamal ni jëf ji kenn nanguwu ko mooy la fait mu nekk fii nga di ko fàttali ko muy ñëw ci sa xel saa su su fekkente ne jëf ji da koo def ba pare nga ne fi mooy xam lu baax la wala lu bon la mooy yéegul wala bi mu yéegee dañ ko wàcce wat maanaam tey nit ki su defee benn jëf ju baax waaye fu mu toll naan gis ngeen day keroog day sàllaaw nangam maa ko defoon waaye bu dul woon man bis boobu nangam dana am waaw keroog maa def nangam maam di fàttaliku lu baax loolu nga def loolu mandarga la bu leer muy wane ni jëf jooju yéegul fenn dañ ko wàcce waat mu ne fi moo tax nga koy mu nekk ci sam xel su fekkee na dañ koy yéegee nangu ko mu yéeg ci asamaan yi dootul yi fii kon sa xel doot ci nekkati mooy yéeg la yàlla nangu na ko jëf yu bon yi tamit noonu la mel su fekkente ne danga nit ki dafa jëf-jëf ju bon muy bàkkaar mais fu mu toll mu koy xalaat di ko rëccu mooy wane ni baal nañ ko ko jëf ji yéegul dañ ko wàcce waat mu ngi fii ci kaw suuf waaye su fekkee ne da ba pare fàtte ko jëf jëf ju bon ba pare fàtte ko loolu mooy wane ni yéege nañ ko te prendre nañ ko en compte fële ci kaw loolu signe la boo xamante ne moom kenn ko ci ne mën na ci xàmmee ay jëfam gisoo lii <coughs> Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wax nee na jullit boo xam ne dafa am ngëm yàllaam dafa sax ci moom ab naafiq niñ leen di xàmmewee mooy jullit bu gëm yàlla bi moom bàkkaaram maanaam jëfam yu bon yi day mel ni montagne boo xamante ne da koo tiim mel ni luy waaj a daanu saa su ne da koy bàyyi xel di tiit di ragal loolu mooy jullit ku gëm gëm yàllam sax ci moom mais am naa fekk mooy nit koo xamante ne nga xamante ne moom day waru maanaam day nekk ci ay illusion day foog tout le temps loo xam ne amul day nekk tout le temps di imaginer loo xamante ne existé wul moom tey bu defee benn bàkkaar day mel ni benn weñ bu def nii naaw mu xool ko mu daal di rombaat mu daal di koy xool bu jeex loolu la ci am mooy <laughs> mooy jëf yu bon yi nii ni weñ gis nga nit ni ni weñ bi ñëwee rek mu daal koy sax faxal daal ñu def nii rek nga weñ def mu daal di waaw dañoo la xale après mu nekk ci li mu nekkaatoon loolu noonu lay def ak bàkkaaram yi lu mu def rek après da koy fàttali de pour moom deful dara lu garaw daal nañu yàlla sàmm yàlla yow yàlla yaa aliyu mooy ki kawe te yéegul mooy ki féete kaw ñëpp tiim ñëpp mën ñëpp di def lu ko neex waaye yékkatiku googu mu yékkatiku du hauteur exaltation la du hauteur dégg yàlla amul loolu parce que yàlla amul liir amul temps amul espace amul comment amul circonstance de manière amul corps physique am ko moo féete kaw ñëpp mën ñëpp di def lu ko neex yàllaahu yow yàlla xalimu yow mi nga xamante ne da ngay dénnéerlu al xelmu xalimu kii dénnéerlu mooy ci nga xamante ne nit ki lu mu def àtt na ko ko baal lu mu rëy rëy rëy na ko koo jéggal ba pare du prendre rigueur ci jaamam yi ndax da na a sopp subhaanahu wa ta'ala wa xalimu yaa xaq yow mi nga xam ne yow yaay dëgg alxaq suufi yi loolu la wax yàlla alxaq boo xoolee téere suufi yi bu ñuy wax yàlla dañ naan alxaq le vrai parce que lépp lu dul yàlla neen la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na asdaqu ma qaalahu sha'ir qawlul labib ala kulli shay'in ma xala Allahu baatil li waykat un poète lu mu mës a wax li ci gën a dëggu mooy la la la Labid waxoon radiyallahu anhu nga xam ne dafa dund 60 ans ci jaahiliya mooy période ceddo yi jamono avant yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee ñëwee mu tuub dugg ci l'islam dund ci 60 ans tamit 120 ans la dund moom dani ci jamonoy ceddo nag dañu woon ala kulli shay'in ma xala Allahu baatilu ala waawee ala baax la kulla shay'in bépp mbir mu ne nag maa xalallaahu lépp loo xam ne yàlla daf caa dañ baatul loolu caaxaan la neen la mu ne nag wax ji gën a dëggu bi ab poète mo sa wax mooy wax jooju wala fi dañ koy wax lu dul yàlla neen la àdduna amul solo hmm? loolu mooy dëgg lu yàlla rek neen lépp loo xam te ne yàlla daf caa dañ baaxul ah, xaq moom mooy ki nga xamante ne ak amam dafa sax moom rek mooy ki nga xamante ne moom moo fi mënoon bañ moo fi mënoon mënul a bañ a am leneen lu dul yàlla mënoon naa bañ a exister suñu existence suñu jotaay bi am xel yanu na moos mu possible mu exister comme mu bañ a exister individuellement ñun ñi kenn ku ci nekk ab absence am lu plausible loolu ci mu xel kenn mënul wax ne c'est impossible di obsat cim xel cim xel laa wax du dëgg après nag am na ay protocole yuy war a tax bañ naan c'est impossible diw du fi ne mais loolu dañ koy wax ci aada maanaam de manière loo xamante ne c'est relativement euh, euh, subjectif par rapport ak li nga xamante ne moom la ñuy wax moom ci ci la ñuy traité mais su dul loolu existence bu nit ki ci jëmmi boppam existence am le fait que mu ju mu juddu rek exister rek loolu rek moom ci boppam moom mooy li nga xam ne moom mënoon a bañ a ne lépp nag mënoon na bañ ne ba mu des yàlla moo tax ak nekkam moo sax ba pare lépp loo leen gis lay yàlla ci mbir moom moo am solo lu dul yàlla ci mbir moom rek neen la kullu shay'in halikun illa wajha lépp loo xamante ne lu dul yàlla rek lépp loo leen gis day alku de maanaam alku mooy day jékki-jékki dootu fi nekk te day jeex lu dul yàlla kullu man alayha fan lépp lu nekk ci kaw suuf day jeex wa yabqa dana def wajhu rabbika jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala zul jalali wal ikram borom màggaay ak teranga jëmmi borom boobu nag subhaanahu wa ta'ala moo fi def lépp luy des tamit mooy li nga xamante ne ti am solo mooy la nga xamante ne moom la nit ki fexe woon ba defal ko ngir yàlla moo tax loo deful ngir yàlla rek jarul nga koy boole ci sa jëf yi xamal ni amu ko moomu temps boo ne place boo mën a ne te la nga ca def ak la nga ca nekke yàlla taxul wala yàlla dugg ca xamal ne neen la yaa wakiilu yow mi nga xam ne yow la ñépp wéer seen mbir mooy wakiil mooy garant ki nga xamante ne ñépp moom lañuy jublu di wéeru ci moom mooy assurer ñépp maa jidu yow mi nga xam ne yow yaay tabe yow yaay joxe ak teraanga ak tab yaa xafuur yow mi nga xamante ne da ngaa bëri ñi ngay jéggal bëri li ngay jéggale yàlla amul inna allah yaghfiru dhunuba jami'an yàlla bàkkaar yëpp lay jéggale amul benn bàkkaar boo xam ne dañ naan diwle yi comme xës naa def nangam moom c'est fini yàlla du ko baalate amul amul ni tamit moom def na ko pendant nangami at kon yàlla du ko baal déedéet amul yàlla mën naa ba day baale lépp nee na day baale lépp lépp lépp lépp lépp lépp nga jéggalu ko mu baal la lii moo dox seen diggante ak yàlla baal leen maanaam jaam yi la moo tax ñuy wax jaamu yàlla yépp lii moo dox seen diggante ak yàlla baal leen nañ jéggalu yàlla baal la laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an qul iba qul qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim waxal sama jaam ñi nga xamante ne dañoo caaxaan sàggane ab seeni mbir def yëf yu bon yu nekk yu nekk yu nekk nee leen garawul ñëw leen bu leen bu seen yaakaar tas ci njéggalug yàlla ci yërmandeg yàlla yàlla day jéggale bàkkaar yëpp amul lum dul baale nit nit jël na dóor jaasi dóoru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci jëbi damm bañ bi yàlla baal ko nit jël na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rey ndijaayam bi mu gënoon a sopp dagg xol bi dagg dënd bi ubbi xol bi yëy ko yàlla baal ko yàlla amul lum dul baale bokkaale yàlla amul lum dul baale. Hmm? bokkaale nit ki su ko deewaalee te tuubul yàlla doot ko ko baale ci loolu la ne dootuma ko baaleeti inna allaha la yaghfiru an yushraka an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yàlla du baale ñu bokkaale ko mooy nit ki su deewaalee ak moom nit ki su deewee fekk yéeféer la moom moom moom si c'est cuit c'est jeex na comme <laughs> ni ko jeunes yi di waxee c'est cuit pour lui jeex na waaye leneen lu dul bokkaale subhaana rabbi xoolal loolu leneen lu dul bokkaale même boo ko tuubul yàlla mën na la ko baal ci mbaaxam moo tax nit na waaye diw diw naan katu sàngara la woon yàlla mën na ko baal kan moo leen wax ne baalu ko jullit la woon yàlla mën na ko baal na ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na ko jéggalul wastaghfir li dhanbika wal mu'minin jéggalul sa bàkkaar ak bàkkaaru jullit ñi ba pare mu tere ko ne ko bul jéggalul yéeféer yi te yenent bi sallallahu alayhi bu jéggaloo jullit ñi sikk nekku ci ne yàlla dana leen baal kan moo la wax ne yàlla baalu woon ko kan moo la ko wax góor jigéen la woon kan moo ne la yàlla baalu ko yàlla day baala lépp. xafuur moo gën yaatu xafaar. ah. xafuur waaw moo gën xafuur ak xafaar li lay wutale mooy xaf xafaar xafuur mooy li muy jéggale moo bari ak ñi muy jéggale xafaar mooy tey bu la jéggalee tey tey tey suba nga ñëwaat reprendre at même affaire bi mu jéggalaat la boo ko jéggaloo. gannaaw suba nga répété ko nga jéggalawaat mu jéggal la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nettali na waajoo xam ne. nee na dafay jéggalu yàlla nee na day def bàkkaar ne allahumma ighfir li wala rabbi ighfir li yow borom bi jéggal ma yàlla ne faqad fa ghafartu la ma jéggal ko nee na mu defaat bàkkaar bi daani rabbi ighfir li yàlla baal ma yàlla ne ma baalaat ko nee na mu defaat même bàkkaar bi daan ni rabbi ighfir yàlla baal ma mu ne inna abdi qad alima anna lahu rabban yaghfiru la faqad ghafaru lahu faqad ghafartu lahu falyaf'al abdi ma yasha sama jaam bii de sama jàmm bi xam na ne am na boroom boo xamante ne moo koy jéggal mi koy jéggalu saa yu ko tooñee léegi nag baal naa ko baal naa sama jàmm bi lu ko neex na defati lu ko neex waaye xam ngeen kii yu baax waaye non déet defal daan mais loolu du ñëpp loolu xam nga du ñëpp la ko defal Ah. te am na point bu am solo bu mat a souligner mooy ki yàlla baal xamuñu kat la loolu ñaareelu point la ñetteelu point bi mat a souligner mooy yàlla su baalee nit ba jéggal ko ba ñu xam ne kii moom yàlla baal na ko lu ko léegi moom lu mënti def yàlla baal na ko kooku da ngeen koy gis mu tegu ci yoon bu jubbi maanaam parce que yàlla da koy delloosi ci moom xëcc ko ci boppam nag mooy yàlla taf na ko ci boppam loolu mooy jéggal na ko donc loolu lu mat a bàyyi xel la. xabaar boobu mooy comme yonent bi muy wax ci waay jooju nga ah. yàlla ak kuy def bàkkaar. Ah. mooy ci mel ni dafa doon nelaw rek waaw waaw kooku tawaab la kooku mooy ci tuub. Ah, waaw kooku kuy tuub la kii dellu si ci tuub la. xam naa buñ ci yegsee dinañ ci ñëw insha allah léegi ñu jeexale ci ñaari tur yi yaa xayu yaa qayyum yaa xayu wala wala bi dafa jot naam waaw kay ah, mooy sama borom subhaanahu wa bi nga xamante ne moom mooy dundal jaam yi maanaam moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki dund xayu mooy ki nga xam ne dafa am sifa melo bi nga xam ne mu la ñu wax dund dafa intrinsèque ci moom dund nag buñ ko waxee li muy tekki mooy bu ñu dajalee ak kàttan akuk xam akuk yëg loolu dund dund du leneen dund du yëngatu tey mën nañoo imaginer fii am nit boo xamante ne dafa tëdd di dund pourtant mais munul wax munul dégg munul gis munul yëngatu mën nañ ko imaginer wala xel mi dàq ko ah xaw ma mort cérébrale la ñu wax wala pourtant mu ngi continuer di dund mais yooyu yëpp mënu ci dara te parfois dañuy gis xam nga am na feebar wax na ne bu la dalee genre benn ay genre crise la yoo xam bu da ngay doo da ngay immobile doo mën a def dara ñi dañuy jël di la yow da ngay bëgg a wax ni leen déewuma mais mënoo ko si am na waaw am na voilà voilà ñu xam ne voilà loolu moom intro introduction boobu ci ci dund dañ koo wax pour wane ni maanaam ak dund ak jëmm amuñu rapport physique ak corps physique amuñu rapport dëgg la nag nit dafay dund pas parce que dafa am corps physique mais dafa fekk ne nit noonu la ko yàlla bind da koy boole corps physique mais yàlla moom amul corps physique mais day dund dund buñ ko waxee rek mooy loolu mooy melo bi nga xamante ne dafa dajale ak kàttan akuk lan xam-xam akuk yëg tey imaginer boo gisee ah, loolu tey moo tax su ma gisee kuy dox kuy dox rek damay daal di mën a xam ne kee day dund loolu mën naa ko wat kee day dund lan moo ma xamal ni kooku day dund ndax dama ko gis muy dox parce que xam-xam ak kàttan lay la am dafa am ñaari mbir yu dajaloo mooy la fait que mu xam ne nii la ñuy doxe ak mu am kàttan gi pouvoir def ko loola tax saa yooyu démontrer ne yàlla day dund da ngay démontrer ne am na xam-xam mais xam na lépp nga démontrer lool démontrer ne am na kàttan léegi nga dajale leen mooy day dund léegi dund boobu nag sama borom subhanahu wa ta'ala di dund amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yam amul commencement te amul fin keneen ku dul yàlla dundam dafa am commencement am fin te dundam yëpp dafa dépendre ci dundu yàlla keneen ku dul yàlla dundam dafa dépendre ci lan ci dundu yàlla sama borom subhaanahu wa taala dafa dogal ne am na juróom-ñetti mbir yoo xamante ne ñoom dee duñ ko am bi leen yàlla bindee ba ne dootuñu deewati dee du amul ci ñoom samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuhum min al xalqi wal baqina fi hayzil adam huwa al arsh wal kursi naarun wa jannatun ah wa ajbu ruuxun wa ajbun kazallahu wal qalam juróom-ñett lañ yoo xam ne àtte yi dund dafa sax ci ñoom yàlla moo ko àttee noonu moo ko dogale noonu pour wane ne mën na bind lu dul dee xam nga tey bu doon yàlla lépp lu mu bind foog mu dee mooy wane ne moom est-ce que du dafa incapable ci de moom daal mu bindee foog affaire bi dee après est-ce du processus rek waaye le fait que bind ba pare dogal ci mbir yi particulièrement ni yii moom du ñu dee mooy wane ni moom dafa am kàttan ci lépp subhaanahu wa ta'ala arash kursiyu safara aljanna ruux yaxu yamar kiic mooy yaxu yamar kiic mooy fi colonne vertébrale bi jeexe mooy nit su doon am gen fi geen gi saxe waaw voilà loolu mooy alaajo foofu la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu moom du dee te d'ailleurs loolu bu ñu ko lakkoon sax du jeex du dee du lakk gisoo boo ko lakkee lakk lakk lakk lakk loolu du lakk waaw day des tout le temps day des yàqu yamar kiit ak lawhul mahfuz moo tax ci moo tax bu tawee 40 ans bu àdduna tukkee day taw 40 ans taw boobu après ci la ci la ci la nit ki jugaate mel ni germe bi nit ci garab gi di jugal judduwaatee nit ki tam noonu la ci kiwaate sama borom saxalaat ko beneen yaram bu juddoo noonu ci yàqu yamar kiit bi ak lawhul mahfuz alluwa boobu mu bind dogal yi ak xalam bi mu ko bindee yii duñu dee du ñu jeex yàlla moo ko def mais dañuy dugg ci jeexu yàlla bokk na ci turu borom subhaanahu wa ta'ala yi nga xam ne yeneen bi saa saam tudd na ko ci benn xadis bu al-Tirmidhi rahimahullah mooy al abad al abad mooy ku sax l'éternel abad nag fu ko alquran waxe ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bokkuñu li ñu firi laa saama man saamal abat ki woor ba faw kooku wóorul am na limite mooy fan limite mooy dund doomu aadama parce que nit ah maanaam mooy kii woor continuellement ba keroog muy dee kooku wóorul woor il faut ngay dog yenn fan yi am fan yoo xam ne dootoo woorati voilà yoo xam dañoo xaraama woor comme tabaski comme korité par exemple mais ki sax a woor tout le temps tout le temps tout le temps tout le sax du koor dog yenent bi saa sax nee kooku amul koor day mel ni zéro jour la woor la saama man saama la mel pourtant abad la utiliser du dëgg euh, abad day tekki ci safara ak aljana ñoom ñaar seen abad tam duñu benn xaalidiina fiiha maadaamati samawati wal ard illa ma sha rabbuka bu dee ci safara mu ne inna allaha yaf'alu ma yasha bu dee ci aljanna mu ne ata'un ghayru majzuz yàlla abad bi muy wax ci aljanna ak abad bi muy wax ci safara ak abad bi nga xam ne moom mooy bu boppam ak abad bi ñu wax ci koor duñ benn abad bi nga xamante ne moom mooy bu safara ak aljana mbugal bi dafa am bu dee safara la mbugal bi day am benn moment sans borom subhanahu da koy arrêté ci jullit ñi moo tax ñuy wax mais yéeféer yi nag seen abadan seen seen mbugal day continuer dugg ci biir abadanu yàlla yàlla nañ ci yàlla musal bu dee aljana nag ata an ghayr majzuz la mooy ak xéewal la goo xamante ne yàllaa leen koy jox ci biir aljana bu mu dul dog ndax moom ci moom ci yàlla moom ci boppam du jeexal mais duñ sax ci seenu sax maanaam du ne ñoom ñoo am limite moo tax ñëpp dañuy dellu si xam kan mooy borom bi subhaanahu wa taala di bànneexu ci loolu ci la fait que ñu xam kan mooy seen borom ah, xayu kon mooy kooku xayu mooy ki nga xam ne moom mooy ki taxawu boppam ba pare taxawu jaan ñi parce que yàlla kese mooy ki nga xamante ne moo taxaw boppam taxaw jàmm mooy qayyum ndax yàlla taxaw bi mu taxaw boppam ah mooy ay mbiram amul mooy yàlla yàlla tey soxlawul soxlawul espace pour mën a nekk ci espace boobu lu dëgg soxlawul temps pour mën a planifier ay affaire mais ñun dañoo soxla espace parce que nit ku ne am na loo soxla nit ku ne soxlawuma dara amul déjà pour survivre daa am loo soxla waxuma la loolu mais pour suuf si nga ne rek da nga koo soxla parce que soo fi nekkul fan ngay ne kon nit ku ne léegi nit ku ne li mu soxla nag yàlla moo ko ciy taxaw yàlla mooy taxawu boppam taxawu mu ndef yëpp yàlla rek moom moo soxlawul leneen moom rek moo taxawu boppam ay mbiru boppam yëpp moo ci préoccupé wu kenn jàppalewu ko ci waaye mbiru jaam yëpp moo leen taxaw kooku mooy xayyum xayyu nag melo maanaam tur la boo xam ne turu melo la mooy ak dund ci biir dund nag ci la yeneen melo yëpp sax xaj du dëkk tey nit buñ ne am na xam-xam dafa fekk ne day dund bu ne dafa am kàttan dafa fekk ne day dund buñ ne gis dafa fekk ne day dund bu ne day dégg dafa fekk ne day dund buñ ne dafa am ay volonté dafa fekk na day dund lépp lu ñu mën a wax ci melo attribut dafa fekk ne day dund mais suñu dundatul qualificatif yooyu yëpp dañuy den ci moom du dëgg sama borom subhaanahu wa ta'ala kon hayyu mooy tuur bi nga xamante ne moo dajale moo tuuru laam bi turu ah turu mela gi qayyum le fait mu taxaw boppam day taxaw jaam i di lépp dogalam di wéy ci mbir yëpp mooy tuur lan jëf mooy jëfam moo tax ñu ne hayyu qayyum ñuy wax ne ah borom xam-xam yu ne xayyu qayyum rahmatullahi moom mooy lan mooy ismullahi al-azam mooy tur yàlla bi gën a mag ndax moo dajale turu meloom yi ak turu jëfam yi te yenent bi sallallahu alayhi ñetti saar yi mu waxoon ne fa la turu yàlla bi gën a mag ne ñetti saar yooyu ci fan ci xayyul qayyum ci ñetti saar yooyu rek lañ nekk suratul baqara sourate Al Imran ak sourate Taha ñett yi ñoo am baatu xayyul qayyum te ñett yooyu rek la tur la nekk ñett saa yooyu la nekk ànd ak ne ismullah azam leneen la waaw mais lii day pointé ci ismullah azam voilà yàllaahu yow yàlla kon ñu yam foofu insha allah